أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du su siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñi génn bi awnillahi wa minnatihi ñi ngi woon ba léegi ci tafsiiru suuratul xujuraat muy les appartements muy yi nga xamante ne saar bi nga xam ne aaya yi wàcc ci wafdu bani tamim comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci début saar bi walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ba àggoon fi nga xamante ne nii mooy aaya douze bi fi suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim yaa ayuha alladina aamanu ijtanibuu kacira min aldanni inna bacd aldanni ism wala tajassasuu wala yagtab bacdukum bacda ayuxibbu axadukum an yakula laxma axiihi maytan fakarixtumuuh wattaqu llaha inna allaha tawwaabun raxiim suñu boroom subxaanahu wa tacaala mu ne woon yaa ayyuha alladina aamanu ee yéen ñi nga xam ne yéena gëm boroom bi subxaanahu wa tacaala ijtanibu na ngeen moytundiku kasiiran lu bari min adh-dhanni ci ay njort ndax kat inna ba'da adh-dhanni ism ndax leen ni njort kat moom bàkkaar la wala tajassasu te bu leen espionné wante wala yaghtab ba'dukum ba'da te bu kenn ci yéen daldi di jëw moroom ma lenn ci yéen bu muy jëw lenn la ayuhibbu ndax bëgg na ahadukum kenn ci yéen an yakula muy lekk laxma axiih di lekk li nga xamante ne mooy yàpp mbokk jullitam maytam fekk waajoo jële génnaat na mu ne fa karitumu xam ngeen ne loolu yéen ñépp a ko bañ ku ko dégg rekk ñaawlu mbir moomale mu ne loolu nag mooy misaalum riiba mooy misaalum jëw mu ne loolee nag mu ne fatta won nag wattaqullah nangeen ragal yàlla ba bàyyi yii ma leen tere ndax buur yàlla subhaanahu wa taala inna allah ndax dëgg-dëgg buur yàlla tawaabun aji jéggalaakoon la aji nangu tuub la raxiimun aji yërëmaakoon la loolu gisoon nañ aaya yooyu te fa lañ daleloon da fa taxawoon ci jataay bii weesu walillahi alhamdu wal te gisoon nañ ne aaya yooyu kon mooy yii nii nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala di tere fii képp koo xamante ne nii namm nga am ci xujuraati sallallahu alayhi wasallam muy kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga am fa néeg mooy mu boole la ci boppam boole la ci njabootam boole la ci boppam bokk ci ñi nga xam ne vraiment ñoom la taf ci boppam moom sallallahu alayhi wasallam fekk aadaab yi nga xam ne moom lañu tudd fii ak yi ñu tere fii ci suuratul xujuraat nga daldi koy respecté nga daldi làmboo ak yooyu yi ñuy tere nga baneen yi nga xam ne ñooy ji mooy ñooy ñooy ñooy teggin yi nag nga meloo leen fi zaahiri wal baatin ci lu feeñ ak ci lu nëbbu loolu nag gis nga yii nag ni muy garaaw garaaw ci lamda yi mooy di aw njortu entre les lambda mooy ñi nga xam ne ay jullit simple lañu nii rek wala muy masse populaire bi waaye it di leen espionner ni mu garaawe ak tamit di leen jëw ni mu gën a garaawe nag mooy ci boroom xam-xam yi mooy ni képp koo xamante ni moom li muy def day toxalay wax waxi boroom xam-xam yi di ngir ruux kii ruux leen ak keneen ngir daldi leen jaxase seen biir ba ni nga xamante ni daanaka léegi moom dootuñu tuddanteeti yu mel noonu ngay dox ci loo la yow fexe ngir jaxase ñi nga xamante ne ñooy al ulama ul di fexe di jaxase ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy jëfe seen xam-xam ñoo ñële kenn ginu leen ëpp bàkkaar ndax ñooñu xamuñ ne loolu mu ngi mel ni lu ñu defoon ci deru alayhi salaatu wassalaam ndax kat moom moo ne al ulama warasatul anbiya ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñoom ñooy ñi nga xamante ne warasatul anbiya ñoom ñooy donooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon nag loolu nañu ci bàyyi xel mooy mbir mi da mooy dafay proportionnel ki nga xamante ne moom ngay jëw na mu toll loolu la mbir ma bàkkaar ba di tolloo kon loolu lu wajara bàyyi xel la te wax nañ la feebaru jëw moom daanaka ñi ci mucc sax barewul mooy di nga gis ay ulama yoo xamante ne nii ñoo xamante ne nii wallaahi ñu jàmbaar lañu waaye daal poison bi Iblis fexe na xam na ne manu leen a jaar fenn waaye foofu la leen di jaar bu ko defee ñoom nag ñu jàpp ci seenum xel boog mooy mbir mi da leen koy leeralal taaralal leen mbir mi këne moo yéen affaire bii nii de du dara mooy yow da jàngale moo tax nga topp ci deru nit ñi di dugg rek te ndax booy jàngalekat t'es pas obligé di tudd ay tur. wala di wax wax joo xamante ni dañ lay leer na ñépp ñooy xam ne diw ngay wax yooyu tamit jaruloo amul benn solo li am solo mooy mbir mi mooy wax ji ne ko ñépp dégg nañu xam ne lii la mooy àtteb sharia di àtteb borom bi subhaanahu wa waaye mu bañ a nekk loo xam ne ay dàggasanteeg ay ay ay ay dàq ganaar waxaale sa soxla ak tamit nekk naan ñoom diw saa su ne nga dëpp rek nga topp rek ci ñoom diw ñoom diw ñoom diw waa danga naan gaa yooyu de seen ñoom baaxu ñoo tax nga naan ñoom diw ñoom diw waa ñooñu nga foog ne moos bu dee yow li ngay wax nag dafa di génn ci cadre jàngale dugg nag ci cadre jëw nga foog ne ñooñu dinañu la jéggal jamais au plus grand jamais duñu la jéggal yooyu nag ku ci bëgg a mucc moo gis ngi réseaux sociaux yeeg gis nga information yeeg médias yi ak télé yeeg buzz yi nga xam ne moom lañu naan moom la yenn ustaas yi def walillahi wal iyaadu billah ay na fan la ustaas di jóge di defi bës boroom xam-xam ana lan lay def lu ñu naan bës mooy yooyu noon nga xamante ni moom yooyu ku ko moytuwul mooy yow génn ci jëw ak yii du la yomb ndax foo toog foo jaar nga répété waat yooyale di leen relater ko wax naan ñoom diw ñoom diw nii ak ñoom daalale loolu loolu mooy mbir mi nga xamante ne nii woolu lu alu garaaw lay doon ndax dina loolu noon day indi ay problème yoo xamante ni nii ñu bari ci loolu lañu tàbbi inchaa allahu taala mooy ne képp koo xamante ne nii loolu dal na la na nga fexe rekk jëf li nga xamante ne moom nga mooy lu baax a baax ba bu ko defee suñu boroom subhaanahu wa taala bu ko defee suñu boroom subhaanahu wa taala daal di lay daal di daal di daal di lay <clears throat> daal di lay muccal ci li nga xamante ne nii mooy affaire booboobale kon loolu jar naa bàyyi xel nañuy mooy tëdd ko li nga xamante ne mooy wax ci yooyu noonu fekk nga xam ne lu am rek nga ko ci réseaux sociaux yeeg ay oustaz di wax ne lii ngeneen oustaz bi feelu na ko wax na ko lole ana lan moo ciy dëgg mu nekk mbir moo xamante ne nii daanaka yëf yi noonu rekk la nekk loolu nag loolu jarula kii inchaa allahu taala nañ ci bàyyi xel après loolu nañ ci bàyyi xel tey def attention loolu lu doy waar la de mooy nañuy def attention ci yooyu ndax nag du dara loo xamante ne nii moom day nekk loo xamante ni alkande lay doon ci boroomam te na ak ëllëg ak àddinaam kon nag suñu boroom subhaanahu wa ginnaaw aaya boobu ñu war a fi nga xamante ne nii mooy aaya treize suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhan naasu innaa xalaqnaakum min dakarin wa unthaa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafuu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum inna Allaha 'aliimun xabiir suñu boroom subhaanahu wa ta'ala gis nañ ne booba léegi dana wax yaa ayyuhal ladina amanu te moom la ubbee saar bi di suuratul xujuraat bi moom la tàmbali woon bi mu naan yaa ayyuhal ladina amanu laa tuqaddimuu bayna yaday llahi wa rasuulihi wattaqu llah inna allaha samii'un aliim tegaat ci yaa ayyuhal ladina amanu muy deuxième bi ci tegu ci aaya siisin mu ne yaa ayyuhal ladina amanu muy ñetteel bi waaye it mu wax ci mi nga xamante ne mooy aaya onze yaa ayyuhal ladina amanu laa yasxar loolu muy ñeenteel bi mu daldi waxaat ci aaya biñ jóge di aaya duus yaa ayyuha alladina aamanu ijtanibu kathiran min adh-dhann ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla na ngeen mooy dëndaku lu bari ci ay njort muy juróomeel bi bi ci tegu nag mu daldi ciy teg li nga xamante ne nag mooy liggina gën a ndax yaa ayyuha aamanu day wax ak ñi nga xam ne ñoo gëm boroom bi subhaanahu wa ta'aala te dëggal waaye bii nag moo gën a large mu ne yaa ayyuhan naas yéen ñi ngeen xamante ne ni yéenay nit ñi lii moom li muy wax mooy ne waxul ak ñi nga xamante ne rek ñooy ummatul ijaaba mooy ne waxul ak rek ñi nga xam ne ñoo dañoo wuyul yenent bi alayhi salaatu wassalaam min ummatihi sallallahu alayhi wasallam ndax kat loolu mooy xam nañ ko mooy ne ummaay yenent bi alayhi salaatu wassalaam dafa am ñaar dafa am lu ñu naan ummatu daawa ak ummatul ijaaba dafa am lu ñu naan mooy ummatu daawa mooy ñi nga xam ne mooy xeetam bi nga xam ne salawaatullaahi wa salaamuhu moom la suñu boroom yónni ci yónni ci ñoom muy ginnaaw bam fi feeñee di woote ba ilaa yawmiddiin moo xam muslimuhum wa kaafiruhum insuhum wa jinnuhum ñoon ñépp nga xamante ne moo xam nit ñeeg jinne yi ñi ci gëmam ñi gëmul ñoon ñépp ci xeetam la bokk alayhi salaatu wassalaam ñooñu mooy xeetam bi nga xam ne ci ñoom la ko suñu boroom yónni mu am nag beneen xeet bi nga xamante ne boobu daanaka lu bari bu ñuy wax boobu lañ ci jublu ndax ñooñu mooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi wommatu dëggum boroom bi subhaanahu wa taala dëggum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu la ñu xamee ummatu na ummatul nijaaba ñooy ñi nga xam ne mooy communauté bi nga xam ne ñoo ko nangul mooy jullit ñi lii fii nag muy wax ak nag fii nag yaa ayyuhan naas moom day wax ak waxul ak gis nga yu njëkk yooyu laa ayyuhal amanu loolu ummatul ijaaba la woon mooy jullit ñi nga xam ne dañoo nekk dugg ci lislaam ba pare gëm yàlla ñu la doon interpeller di leen wax bu ñu bëggee am ci li nga xamante ne nii mooy appartement yu alayhi salaatu wassalaam mu boole leen ci boppam mooy ni nii foog ñu ñu ràn mooy ñu ràngoo ak li nga xam ne mooy teggi nii ak aadaab yi nga xam ne waxoon nañ la gis ngay boo fi taxawee foog ne mbir yi ay mooy mooy mooy mooy mooy mbir yi comme kay aadaab lañ leen tuddee loolu mooy lan mooy ni mbir yi kon du farata ñu ne la o oh, oh, farata la ndax moos gaakaar nga ne teggin boo xam ne dañ naan la boo ko respecté moo ko respecté wul say jëf mabbu loolu moos dinañ toog naan lii nii moos mooy sunna lii la lu ñu sopp la mukk loolu farata la kon nag loolu nañu ko xam kon nag muy wax ak fii nag ñi nga xamante ne mooy immatu daawa mooy jullit ñéeg yéeg fér yéeg jinne yéeg nit ñéeg ñoom ñépp mu ne ayyuhan nas lii nag bu nee annaas mooy junne yi ñu ngi ci biir tamaan linnaas li anna nnaasa ashrafa ashrafa alxalq ndax kat nit ñi ñoo ñi gën tedd ci mbindeefu yàlla yi nekk ci kaw suuf moo tax alayhi salaatu wassalaam te loolu doy na firnde lu koy waneel mooy ne yonent yi alayhi salaatu wassalaam min al insi ñi gën ci lu yàlla bind ñoom ci nit ñi lañ bokk bokkuñ ci jinne yi te tamit jinne yi seeni yonent ay nit lañu doon mooy nag am na ñoo xam ne ñuy relater message yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci seen biir waaye loolu taxulee na nekk ay yonent comme ni mu doon wax wa id sarafna ilayka nafarum min nafaram min al jinni yastami'una al qur'an falamma hadaruhu qaalu ansutu falamma wallaw walamma wallaw qaalu ya qawmana yaa qawmanaa ajibu da'wata allah mooy loolu wa i sarafna mu ne fàttalekul keroog bi nga xamante ne nii lañuy lañuy yóbbu daldi fexe mu daldi jéng ñëw ci yow nafaramam mbooloo minal jinni ci jinne yi yastami'una alquraan ñu ñëw di déglu fa nga la nga xam ne mooy alquraan te loolu gisoon nañ ne mooy boroom xam-xam yi dañ ne ñii dañ ne mooy jinne nasibiina yi bil yaman am ñu ne noonoo mooy jinne naynu waayi mooy loolu mooy ba mu jógee Taayif comme ni ñu ko woon ca Batnu Naxl foofale moom mooy am nañu wax loolale am ñu ne déedéet mooy ne da doon julli foofale ak saxaabaami radiyallahu ta'ala anhum ci li nga xamante ne mooy fajar fale leen jinne yi nag romb lool la naan yastami'uuna alquraan ñuy déglu alquraan ja nga doon jàng ca la nga xam ne mooy jullit fajar joojale falamma xadaruuhu qaalu ansitu ba nga xam ne ci lañu teewoo li nga xam ne mooy njàng ma ñu waxante seen biir ansitu cellantu leen te ngeen déglu gis nga jinne yi ni ñu amee aadaab ñoom ñii nga xam ne ndax ñu ngi dóoru ñëw di déglu alxuraan bi ñëwee ñoom de wuti nañu nit ñu bari nga xam ne bu ñuy jàngal quran wala di wax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy polémique ki wax leneen am ñoom ñuy yëkkati seen kàddu yi ci kaw kàddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañ ne ansitu na ngeen cellantu te na ngeen déglu falamma qudiya ba nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam pare ci njàng ma wallaw ca lañu wone gannaaw ilaa qawmihim ñu dëpp dem ca seen ñoñ ña ca jinne ya mundirina di leen xupp di leen génne ci mbon gi ñu nekk di leen woo ci islaam mu ne leen qaalu ñu nga naan yaa qawmanaa innaa sami'naa kitaaban unzila min ba'di muusaa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taw yahdi ila al-haqqi wa ila tariiqi mustaqim yaa qawmanaa ajiibuu daaciya allah wa aaminuu bihi yaghfir lakum min dunuubikum wa yujirkum min cadaabin aliim wa man laa yujib daaciya allahi falaysa bimucjizin fil ard wa laysa lahu min duunihi awliyaa ulaa'ika fi dalaalin mubiin loolu la ca suuratul ahqaaf nga xam ne keroog ba ñu déggee ba ba dem dañoo dem ne yaa qawmanaa ee yéen sama nit ñi ñun de dégg nañu yéen suñuy ñoñ ci waay ci waa ci jinne yi ñun de dégg nañu téere boo xam ne wàcc nañ ko ginnaaw sayyidunaa Muusaa ibn Imraan ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaati wassalaam téere boo xam ne musaddiqan la luy dëggal la li lima bayna yadayhi day dëggal téere yu ko jiite woon li ñu dégg mu koy jàng de day dëggal tawra waaye day dëggal injiil day dëggal zabuur ñëwul di dàq yooyale de leen di dëggal ak yi nga xam ne mooy lu yiw yi ne woon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam indi woon sa ko fi yépp dafa ñëw di ko dëggal mu ne musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawra no lima bayna yadayhi yahdi day gindi nag ilal xaq ci dëgg di jëme ci dëgg wa ila tariqi mustaqim di yóbbuwaale da di jëme nit ñi tamit ci yoon woo xam ne wu ca waral ñaa qawmana yeen suñuy ñoñ ajibu waay waay wuyu leen daa'iya allah wootekatu yàlla bi subhaanahu wa ta'ala te mooy kan mooy sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam mi ñu dégg sànk wa aaminu bihi te na ngeen ko dëggal yaghfir lakum min dunuubikum bu ko defee seen boroom de subhaanahu wa ta'ala dina leen jéggal ci seen bàkkaar yi wa yujirukum mu daal di leen yiir protéger leen min adabin alim ci mbugal mu tar gis nga jinne ñoom lan lañu mooy dañu doon woote waaye loolu mooy comme ni saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum xam nga jinne min as-saxaaba mooy ne jinne moo tax ñu ne haddu saxaabi musliman laqa rasul wa in bila riwayatin anhu wa tul waxadduhu lmawtu ala ddiini walaw taxallala riddata wal jinna ra'aw duxulahum loolu mooy wane ne kon ñoom damay ñi mu amee saxaaba yi nit noonu la ame saxaaba yi jinne loolu moo tax inchaa allahu taala mooy dinañu gis ñi nga xam te mooy wufuudul jinn mooy ne xam nga saar bii li ñu ci indi mooy lan dañu nekk ci délégation yi nga xam ne ñooy ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam minal minal ins ci nit ñi di jóge fee fu nekk di bàyyeekoon fu nekk ci réewu arab yi di ñëw di gàddaay di ñëw di ñëw di def ay délégation di ñëw ci alayhi salaatu wassalaam naka noonu ñu ko gise ci nit ñi dinañ gis yenn yoo xam ne dinañ tudd lenn ci wufuudul jinn ci délégation yoo xamante ne jinne yi ñoo ko defoon ñëw ci alayhi salaatu wassalaam te jinne nasibiina yég nayn waaye yooyu yépp ci lañu inshaa allahu taala dinañ leen junju inchaa allahu taala ci wufuudi ndax wufuudul jinni dañoo am te loolu la dinañ ko gis ca xadiisu sayyidina wa mawlaana ibn ibn abdir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma li sayyidina abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ardaa kon ni jinne nii def di woosee ni ñoñ mooy rek li saxaaba yi doon def di dem feneen di woote mais lool lépp ci mission alayhi salaatu wassalaam la mooy ne jinne yi ñoom dañoo duggaale ci biir parce que bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax saxaaba yi radiyallahu anhum innama bu'ithtum muyassirin walam muyassirin walam tub'athu mu'assirin naan dañ leen a yebal dañ leen a yónni ngeen woyofal waaye yónni wuñ leen ngir ngeen mettital mbir yi loolu li noonale affaire boobu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam looloo <clears throat> lool noonu nag mooy li nga xamante ne nii moom la jinne yi tamit di doxal loolu mooy ci ci mission yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la jóge loolu nag mooy kon jinne yi noon ngay gise ne bu nee yaa ayyuhan naas yéen yéen nit ñi mooy jinne yaa ci biir mooy yaa ayyuhan ee yéen nit ñi inna xalaqnaakum ñun de boroom bi subhaanahu wa taala ñoo leen bind min dakarin wa untha ñoo leen bind def ci yéen ay góor ak jigéen looloo tax jinne yi noonu la amee ay jinne yu góor ak jinne jigéen nit ñi amee ay jinne yu góor ak ay nit ñu góor ak ay nit ñu jigéen ñooñu la jinne yi amee ay jinne yu góor ak jinne yu jigéen wa ja'alnaakum ñu daal leen def shu'uban ngeen nekk ay pàcc ay peuple wa qabaa'il ak ay tribu li ta'arafu ngir ngeen xamante inna akramakum léegi ki gina tedd inda allahi ci yéen ki gina tedd ci yéen nit ñi waaye ki gina tedd ci yéen yi ne inda allahi fa buur yàlla subhaanahu wa ta'ala atqaakum mooy ki gina ki gina ragal yàlla ci yéen inna allaha ndax buur yàlla kat alimun buur yàlla alimun ko xam la moo xam dëgg-dëgg ana mooy ki gën ci yéen de xabiirun te mooy ki dëñ kumpa mooy ki xam ne ci dënn yi moo tax bari waaye ne ku ñu naan waa ji moo fi man mooy ki gën dëggate yoo buur yàlla moom xamul ci moom loolu de waaw wa rubba shaxsin qad ala inda al-uyun ka annahu qutb ar-raha haythu yabin wasiituhu ntashara fi lbuldaani wa huwa kalqirdi la darrahmaani loolu la boroom masaalik wax radiyallahu taala anhu da sheykhul qadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim mooy ne moom mooy lan la wax mu ne wa rubba shaxsin qad alaa inda al-uyuun mu ne bari waana nit koo xamante ne nii ku kawe la gaa yi gis nga ci bëtu nit ñi jàpp nañ ne woo sawaay tey moom jamono jii ñu nekk de dëkk bi moo fi gën a sell moo fi man moo fi gin a nekk nitu yàlla rekete yoo mbir mi dene won loon de wasiituhun tashaka annahu qutbur raha haythu fu mu feeñ ak fu mu nekk rek gaa yi foog ne hoo sawaay mooy mooy se mooy mooy li nga xamante ne mooy xutbu bi nga xam ne mbir yi ci autour moom moom mooy tourner mbir ci moom lay tourner dëgate yoo du dara mooy centre affaire yi deke waajoo jële nit ñi jàpp loolu la lool moo lay wan ne rek kon gis nga li ñuy jàpp di foog loolu noonu tekkiwul lu bari mbir yi mooy la yàlla xam loolu mooy li am solo kon nag mu ne loolu mu foog gaa yi foog ne noonu la mel ka annahu qutbur raha haythu yabin waaye wasiyatuhum tashara fil ni gis nga nag so turam siiw na ci réew yi ci gox yi foo dem daanaka fu ñu ko tudd ñépp màggal ko tur wi rek bu ñu ko waxee gaay ne hoo kooku du moroomu gaay kooku moo fi ne wallaahi moo doon maamam wala woo sawaay moo gën mooy ki nga xamante ne nii wallaahi lu leer moo ko fi leeral wala moo fi gën sell moo fi kii wasiyatuhun tashara mu siiw daanaka néewaana nga dem ci benn gox tudd fa turam te gaay xamuñu ko ba pare naan hoo sawaay kay moom hohoho kooku mooy waliyu sàngam ndekete yoo loolu ngir nit ñi jàpp de waaye wa huwa xalqirdi la dar rahmaani te xaqiiqam moom mooy saar saare yaa son saare yaa li te dëgg dëgg ndekete waa ji xalqirdi mu ngi mel ni nga xamante ne mooy golo la dar fa boroom bi subhaanahu wa kon mbir yi mooy mbir yi lool la de li taat buur yàlla alimun mooy ki xam dëgg-dëgg xabiirun te mooy ki dañ xol yi mooy am na ñoo xamante ne seen xol yi adnasu min kulli janaan ñoo gën a nee ñoo gën a taq gën a tilim bépp xol te boo leen gisee foog ne gaay yi ñoo gën a sell ndax lépp apparence kese te nag buur yàlla subhaanahu wa comme ni nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallama daal di woon wax ne inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum al imaamu muslim ibn al hajjaj alqushayriyu am naysaabuuriyu rahmatullahi alayhi daal dina koy solo naka noonu al imaamu ibn maajah alqazwini rahmatullahi alayhi ci sunanam al imaamu muslim mu jëla ko muy xadiisu sayyidina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na inna allaha laa yanzuru ila suwarikum wa amwaalikum mu ne suñu boroom de buur yàlla subhaanahu wa taala laa yanzuru du xool ila suwarikum du xool seen couleur yi ndax waa ji nit ku weex la ndax waa ji nit ku mbokk la ndax waa ji nit ku ñuul la ndax waa ji nuwaar deben la yor ndax waa ji dafa xeereer ndax ndaw si nan la mel waa ji nu couleuram mel liis naam liisul loolu yoon yàlla newu ci de ak seen melo yeeg seen kii yii seen apparence yeeg seen zigi yii nii kese ci biti nii apparence yii rek nga xamante ne yooyu buur yàlla xoolul lool de waaye it wa amwaalikum te xoolul seen alal yi xoolul naan buy xool jaam yi du ne haa naa xool milliardaires yi nag naa xool côté millionnaires yi way naa bàyyi pauvres yi naa bàyyi ñi nga xam ne ñoom ah ñoom ay millionnaires lañ mais en ah, CFA loolu amut solo nañ leen xool les millionnaires en dollar wa euro ak euro yeeg yooyu déedéet suñu boroom di xool wala ñiy deneene naan way gaa yi moom moom tuur sangam tuur sangam mooy tuur diw lii moom moom immeuble mooy doxal fële moo am avion sàngam air nangam buur yàlla du xool seen alal yoo yële buy xoolit réew yi du xool naan waa kan moo ëpp PIB ana man réew ëpp PIB xaaral kon ma jublu ci réew moo mële daal moo jara toppatoo déedéet loolu buur yàlla du xool ilaamualeykum nim dul xoole seen couleur yi yéenay ñan araam ngaak yooyu ngaak weex ngaak ñuul ngaak xeereer ngaak yooyu da ko xoolul ni mu koy ñàkk xoole noonu lay ñàkk xoole seen ñi si wàllu alal walakin waaye li am ba des mooy ana lan lay def yanzuru ila qulubikum wa a'malikum li suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di xool ci yéen mooy ila qulubikum seen xol yi lay xool wa a'malikum ak li nga xam ne mooy seen jëf yi ndax dane woon moo leen bind min zakari mooy li yabluwakum wa mooy xalaqal mawta wal hayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala moo leen bind bind diwe ak dund ngir def lan li yabluwakum ngir mu testa leen examiner leen ayyukum ana kam ci yéen ahsanu moo gën a rafet amala li nga xamante ne mooy jëf kon loolu moo soxal borom bi subhaanahu wa taala lu dul lii ay futilité la yoo xamante ne nii suñu borom sax da koo xoolul mooy li muy xool mooy li nga xam ne mooy li ci seen xol yi est-ce que ngëm yàlla ji ngay woote ak mbir yi nga xam ne moom ngay woote fu ne di ko revendiquer ci plateau yeeg euh, ci ak article de journaux yi ak di ko revendiquer ci mbooloo yeeg foo dem wane fa ne lii nga bind sa oto murid saadiq wala bind ci leneen ak leneen yooyu yépp du lool moo am solo suñu boroom xoolul lool de waa ji bind na murid saadiq kon mu ne ay ca waa ji murid saadiq la waaye xam ngeen ne buur yàlla du doxale noonu de wala waa bind na taalibe est-ce que rek mooy waaji aca nuur yàlla xoolul yooyu de wala nga bind naan man mii nga xam ne sunni laa man mii nga xam ne salafi laa buur yàlla xoolul loolu de li muy xool mooy est-ce que loolu dëggu na ci sa xol ak say jëf est-ce que wane nañ loolu le te jëf yi rekk mooy jëf yi bu dëppook xol ba la xol ba fas loolu mooy li baax bu dee ne nag jëf ji dafa wuteeg la xol ba fas loolu mooy mooy mooy xaqiqatu nifaaq wal iyaadu billah loolu mooy dëgg-dëgg am naafiq kon lool la suñu boroom di xool moo tax mu ne inna akramakum inda allah kon nag gi gën a tedd fa yéen a sa buur yàlla atqaakum mooy ki nga xamante ne moo gën a tedd fa yéen mooy ki gën a ragal yàlla moo tax al imaamul buxaari yu rahmatullahi alayhi dafa soloo ci xadiisu abi hurayra radiyallahu anhu mu ne dañu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ayu nnaasi akram kan ci gën a tedd qaala akramuhum inda allahi atqaakum ñu ne ko ah, mu ne leen mu tontu saxaaba yi radiyallahu ko laaj ne ko ah yonent bi alayhi nañu laaj ayu nnaasi akram ana kan ci nit ñi moo gën yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne akramuhum inda allahi atqaahum ki gën a tedd fa buur yàlla daal mooy gis nga boo seetloo ba léegi mooy fa buur yàlla lay wax jamais waxul fi nit ñi ndax li nit ñi jàpp mooy li sëñ bi wax léegi rek ci rubba shakhsin qad ala inda al mooy uyun yooyu mooy ñan nit koo xam ne kawe na ca bët yi mooy uyunun naasi waaye fa buur yàlla moom looloo am solo moo tax mbir yi mooy yow bu fi bu dee nag yow li nit ñi xam ci yow moo lay wor moo la wor ci yow li nga xam ci sa bopp dëgg-dëgg contraire ak li nga xam sa bopp dëgg-dëgg nga doyloo li nit ñi di wax ci yow liñ naan moom lañu xam ci yow tamul leer na ne melo nii mooy yaa ngi nax sa bopp bul boo lëgee nag laa taluman na illaa nafsak booy yedd bul yedd ku dul sa bopp de kon nag suñu boroom yonent bi alayhi bi ñu ko laajee ana kan ci ñi moo gën a mu ne akramuhum indallahi atqaahum ki gën a tedd fa ñoom fa buur yàlla de mooy kii ne ragal yàlla qaalu ñu ne ko laysaana haada nasaluk ñu ne ko nas ñu ne ko ah yonent bi alayhi salaatu ñun de a ah, ñu ngi jéggalu xam naa xam naa dangaa kiiwul li ñu bëgg a laaj li ñu bëgg a laaj laajuñ côté boobu de léegi bi ñu waxee laajuñu côté ka akram googu de gina tedd googu tax boobu du boobu la ñuy laaj mu ne fa akramu naasi yuusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu xalilillah mu ne kon ki gina tedd ci nit ñi mooy yuusufa sayyidina yuusuf yeneen yonent yàlla yuusuf nabiyullah di yonent bi yàlla ibn nabiyillah di doomi yonent bi yàlla di isxaq ibn xalilullah seydina isxaq di doomi xalilullah di seydina ibrahim kookoo gën a tedd kon bu dee lool xanaa lii ngeen di laaj xaalu ñu ne ko laysa an hada nasaluk ñu ko déet ba léegi ak seegoode laaju ñu loolu du suñu laaj de akram man akramul xalqi man akramul naasi ayyun naasi akram laaju non du bu jëkk bi nga tontu waaye du bii de mu ne kon nag fa an maadinil arabi tasaluuna qaalu naam <laughs> mu ne leen a ah kon xanaa kon yéen li ngeen di laaj mooy mooy màndaxe mooy arab yi mooy trésoru arab yi ngeen di laaj mooy arab yi ana kan moo ci gën a tedd lool ngeen di laaj kon qaalu naam ñu ne ko waaw kay yonent mi alayhi salaatu loolu nag la ñuy laaj mu ne leen qaala mu ne leen fa xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islaami idaa faqihu allahu akbar allah seetal ma loolu loolu rafet na de allah ana lan moo dàq tontu bi doo ko gis waawee ah doo ko gis ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontom mooy daj dëpp ga voilà te gis nga xam nga yii nii man nga ne ki doon laaj man na nekk yoo xamante ne ci wàllu xabiila yi la doon xaar ñu ne ko par exemple waa banu Hashim de xayru naas dabaat ko comme que ci tribu arab yi ak seen yooyu lañuy xaar neewul ne leen man fi ma bokk ñoo gën manoon na ne te bu boobaa noonu la mooy lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te xam nañ ne moom min xiyaar xiyaaru min xiyaar min xiyaari min mooy ne tànneef la jóge ci tànneef jóge ci tànneef jóge ci tànneef ba na mi yàgge ci mawlaana wa abuna aadam alayhi salaatu wassalaam waaye waxu leen lool de xoolal lim leen wax neewul waa jurhum xayr waxu leen waa banu sulaym xayr waxu leen waa lansaar waa aws ak waa xayr waaye lan la tontu dane leen dane leen fa xiyaarukum fil jaahiliya ki gën ci yéen ca jaahiliya avant ngeen di dugg ci lislaam xiyaarukum fi lislaam ñooñu ñoo gën ci yéen fi lislaam bi ñu duggee ci lislaam waaye cay ban condition iza faqihu bu ñu xamee seen diine te am dégg-dégg bu sew ci seen diine mooy looloo tax wallahi ngëneelu xam-xam dafa féete kawul xam-xam dafa féete kaw leneen lu dul moom mooy ne nit koo xamante ne nii laata muy xam lislaam wala sax mu nekk jullit nii waaye jullit boo xam ne moom xam ñoru ko tëdd fa mu dëkk it xamuñu xam-xam amuñu gëddu xam-xam dañu ko xamul sax mooy di jëfe rek nii lañ ko fekk inna wajanna abana ñoom daal li ñuy jëfe boo seetloo lépp ci lool la lool rekk la mooy na inna wajanna abana ñun de dañoo fekk suñu bàyyi ala umma ñu nekk ci tërali na ko dox rek ñun ñu topp seen gannaaw mooy ne am na jullit ñu bari ñoom tamit lañ mel mooy ne ñooñu noonu nga xam ne ñi mel noonu nga xam ne dara mooy ñoom ñoom jaamuñu yàlla ala bayina ñoom dañu naan daal lii lañ fekk ñuy def ñuy def léegi xamuñu ci dara ñooñu noonu ñi ca gën gin caa rafet ay jikko gin ca baax bu ñu xamee lislaam ba xam dëgg dëgg xam-xam bi ne ci ñoom ñépp ña nga xam ne ñoo gënoon avant li ñuy xam yii boo seetloo ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy gën ñi nga xamante ne ñoom lañ gënoon fële rek laata ñuy xam waaye it bu ñu ne ay yéeféer ñu nekk ay yéeféer dugg ci lislaam ña gënoon bañ ne yéeféer it bu ñu ñëwee fii mooy ne ñoom ñooy gën ñeneen ñi ndax lan al islaamu kat laa yaziidul mara illaa ihsaana wa tawfiqa ndax kat lislaam du yokku nit ki lu dul ak rafet akuk taar akuk li nga gën a xam ne mooy gin a baax kon nag loolu la kon mu ne xiyaarukum fa xiyaarukum fil jaahiliya ki gën ci yéen ca jaahiliya xiyaarukum fil islaam <coughs> mooy gën ci lislaam idaa faqihu bu ñu xamee ndax kat boo gënee te yow mooy nga baax ni yor ji yu rafet c'est bien yow am nga plus boo xam ne ñu bari amuñu ko ndax kat waxoon nañ la comme ni ñu gisoon ci Allah euh, euh, ki nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy euh, al ashaj abdul qays bi nga xamante ne ci la ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko inna fiika xaslatayn yuhibbuhuma allah wa rasuluhu ne ko yow kan nekk na ci yow yow al ashaj ibn qays ci wafdu waa bani abdul qays bi ñu ñëwee mu ne yow al ashaj de yow am na nekk na ci yow ñaari jikko yoo xamante ne nii yuhibbuhuma allah wa rasuluhu mu ne boroom bi subhaanahu wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam dañ leen a sopp muy alxilmu walana mooy da ngaa teey te da dal da nekk koo xam ne ku calme nga teey dal am jikko yoo xamante ne jikko yu kawe ak lewet ak yoo yëpp nga nga mel loolu buur yàlla ak yi ndawam bi subhaanahu wa taala moom de dañ koo sopp ñoom ñaar lool mu ne ko ndax daa nekk loo xam ne dama ko noonu lañ ma binde wala boog damaa fexe def effort ba mel ko mu ne ko dee mu ne ko dag ko yow loolu buur yàlla moo la moo ñaanee noonu kon gis nañ ne loolu mooy waa ji nga xam ne moom buur yàlla noonu la ko moo ñëw ci jikko yu rafet am na plus boo xam ne waa ji nga wax xam ne ay effort la war a def ngir am ko moom amu ko waaye nag mooy mbir mi bu teguwul ci xam-xam après loolu mooy ne mbir mi moom ni mu ko yëgeeg ni mu ko fooge kees keese lay doxe te lislaam nag kenn du ci doxe ci nii laa ko fooge qul innama ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani qul waxal ne man kat damay woote ilallah wootew ma ilaa man wootew ma ilaa keneen ki may woote mooy ilallah damay woote jëme ci yàlla ala basira teg ko ci clairvoyance ci lu leer nañ ana man wa mani tabaani ak képp ku ma topp lool moo tax idaa faqahu mooy bu ñu amee xam-xam bu ñu amee xam-xam dañooy gën kon loolu mooy gaa ji xam-xam di jëfe xam-xamam moo gën waa ji nga xam ne day jëfe te amul xam-xam waaye moo gën fuuf waa ji nga xam ne amoo xam-xam te du ko jëfe kon nag gëm gën dafay bokk ci nit di gëne mooy buur yàlla daal di koy maye xam-xam kon nag loolu nag tekkiwul ne kon ku amul xam-xam mooy baaxoo de déedéet loolu wax ji du loolu fii ci la superlatif lañ ne akramakum ki gën a tedd ci yéen fa lañ ne kon nag gis nañ ne kon suñu boroom subhaanahu wa taala ci aaya bi dañuy wan ne kon nag peuple yi ñu doon façon nit ñi nga xam ne moom lañ doon couleur yu wuute yi defu ko ngir ñu nekk loo xamante ne nii ay discrimination lay indee ci affaire racisme ak tamit borde konte ci xeet ak jàpp ne man comme que nii naa mel cela veut dire que maa gën ñële déedéet looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax laa fadla li arabiyin ala ajamiyin bi taqwa mu ne leen amul ngëneel mooy ne kenn dafa gënul ab ab ab ab ab arab gënul koo xamante ne nii du ajami koo xam ne du ab noon arab la waaye ab noon arab it gënulub arab illaa bi taqwa lu dul ci li nga xamante ne mooy ragal yàlla ci ragal yàlla daal la nit ñi gënee ku la gën a ragal yàlla nag moo la gën waaye nag boo boo bu dee yow ragal yàlla goog amul loo fi waxit dangay wax rek mooy na la gaa yi jaye jaye jaye lum leen neex nañ la jay waaye loolu taxul ne waa ji moom gënoo ko ndax mbir yi kat ci ragal yàlla la ne kon nag araaba ko kii gënañte wuñu re ci lu dul ci li nga xamante ne nii mooy mooy ragal yàlla moo tax keroog lool la wax bi nga xam ne ci la fathu Makka comme li nga xam ne noonu la mawlaana ibnu umar rahmatullahi alayhi wa radiya anhuma noonu la daal di wax discours am bu gii boo bële ca fatxu makka daal dina koy wax rappeler aaya bi moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy wax naan comme ni ko imaam ibn abi haatim daal di solowee rahmatullahi mu ne mbir yi daal lenn la nit ñaari nit la barrun taqiyun ala allah wa faajirun shaqiyun hayyinun ala Allah yenent bi alayhi salaatu wassalaam ci discours am bu am solo boobale nga xam ne bu ñu àggee ci fathu Makka inchaa allahu taala dinañ ko gis ci yaatal walil inchaa allah mu ne mbir nit ñi daal ñaari nit lañu rajulun barrun taqiyun karimun ala allah góor goo xam ne ku baax la ragal yàlla tedd fa buur yàlla wa faajirun shaqiyun hayyinun ala allah ak koo xam ne kaccoor la koo xam ne ku texee di la ku doya di fa yàlla ndax lan mu ne inna allaha yaqul mu teg ci na boroom bi subhaanahu wa taala kan nee na yaa ayyuha nnaas ñi inna xalaqnaakum min dakarin wa untha maa leen bind ci góor ak jigéen wa ja'alnaakum ma def leen shu'uba ay ngi def leen li nga xamante ne nii ay peuple ay waasoo wa qabaa'il ay tribu ay ay peuple ki waasoo ki tribeek yooyu li ta'arafu ngir ngeen xamante mbir mi mooy rek buñ nee diw mooy kan ñu ne a ah, diw kat mooy ibnu diw di doomi diw bokk ci askan diw lool kese la waaye nekkul ñu ne ha askan diw la kon moom dét sonnooma son tëgg taman ngéer la kon nag maa ko gën ba par conséquent nag kon nag man sama doom manuma koo may loolu waxu jaahil la dëgg dëgg dëgg loolu ku réer dëgg koy wax te yàlla laa wallaahu xam na bu baax que ni lii may wax bari na ñoo xamante ne nii dañuy toog ci rajo yi nekk tamit naan dañuy conférence ak yooyu waaye lii ñoo la ko gën a gëm fopp mooy yëfi jaahiliya yooyu le nga xam ne ñu naan sama kii kii géer la kii tëgg la kii soose la kii lële la kii am ñeeño la man duma ko may sama doom ainsi de suite yooyu gaa yi mooy am na ñoo xam ne dañu naan ay ustaas lañu waaye bés boo bëggee seen doom wala sa doom wa nga bëggal leen loolu ñu xool ne yow mii saa son ñeeño wala yooyu ñu commencé di bañ di joxe leneen ay yeneeni ngànt te dara loolu lépp dara du ci dëgg liy dëgg mooy ne li tax ñu bañ du leneen mais sauf que mu mënuñu koo avouer te léeg-léeg sax buñ demee ba ci biir ñu avouer ko bu baax naan xawee xam ne rek mooy seen ndaw mooy da ngeen xam yaayu ndaw seek ay bàjjanam yooyu dañuy kii loolu noon nan na ko kilifa mën a waxee loolu lépp mooy yow daal da ngay géem a camoufler wu rek waaye xam nga ne mos lii ngay def mooy suñu boroom ñax mbir yi mooy gënante nekkul ci waa ji tëgg la tëgg xanaa du métier kese mooy ne sayyidina Daawud alayhi salaatu lan la woon lu dul tëgg ana kan la sayyidina Sulaymaan wala sayyidina Daawud ak seen njaboot ñëw di takk nganaan naan ko hé man nag sayyidina Sulaymaan nii manuma koo may sama doom parce que moom alayhi salaatu wassalaam moom kat baayam tëgg la yooyu est kenn dina ko wax mooy ne loolu xanaa du ay métier rek yoo xam ne lañ mujj mu ñu leen koy tudde ndax tëgg bi muy tëgg feer bi nga mujj nag mu nekk loo xam ne moom lañ jàpp ku nekk naan maa la gën kii naan maa la gën nga dem sax ba ci am tëgg yoo xam ne dañ naan man suñu doom moom duñu ko may géer nga gis ñeeño yi naan ñun suñu doom it duñu ko may tëgg ndax lool day salteel suñu askan ya Allah na ulama al wolofiin ana boroom xam-xamu wolof yeeg yi ñuy wax dara lañ deful ñépp a ngi ne xiim toog noppi mel ni mbir yi dafa doy dafa deme nii ba moo tax juhaal yi jàpp ne loolu mooy li jaaru te mooy li li war a jaar yoon te loolu sore naag li nga xamante ne nii noonu la war a deme loolu sore naag li nga xamante ne nii noonu la war a demee kon nag loolu lu jara bàyyi xel la kon li ta'aarafu la dafa nekk loo xamante ne nii rek ngir ngeen xamante keppee la bu ko defee ñu xam ne ah diw kat mooy mbokku diw ak diw ñii ñoo bokk moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokkoon na ci li nga xam ne lu luñ doon yittewoo la ak li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy mooy mooy di ko yitteelu saxaaba yi boo gisee ak boroom xam-xam yi mooy gis nga ansaab yi mooy li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy affili affi affiliation wu nit ñi ay diw moo tax gisoo bu ñuy gisub saxaaba ci tarjama yi dañ naan ibnu diw huwa diw ibnu diw ibnu diw dañuy tudd ba ci ay maam yu bari ndax loolu lu am solo la menent bi alayhi salaatu wassalaam doon na wax naan fexe leen xam yooyole bu ko defee ngeen gina man li ngeen gina man di jokk seen mbokk gi nga xamante ne nii moom la leen seen boroom subhaanahu wa daldi digal ngeen daldi leen jokku moo tax gis nga nag alayhi salaatu nga ay nekk fi naan ay man maay diw fii laa bokk man haashimi la man man la man maxzumi la loolu taxul nga am tuwaafa yonent bi alayhi salaatu wassalaam de comme ni sayyidatu Aisha wax ne radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wal hadiisu fil musnad fi musnadi al imaamu ahmad bi rijaalin saxiix mu ne moom woon imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi même bu dee ne am na ci ñoom am na ñu ci wax ku mel ni Ibn Lahi'a waaye mooy ne xadiis bi xadiis la boo xamante ne nii mooy ne xadiis la boo xamante ne nii ne mooy am xanaa ci moom rek Ibn Lahi'a daal moo am wax waaye mbir mi lu wér la bu daal loolu mooy ne mooy loolu day dëgër après mooy ne bu dee lijjanti nañ ci mbiram côté boobale Sayyidatuna Aisha mu ne radiyallahu ta'ala anha mu ne maa ajaba rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam shay'un min ad-dunya wala qatt illaa du taqi mu ne yenent bi alayhi amul dara loo xam ne mas na ko yéem ci àddina bi daraa ko fi yéemi woon wala ajabahu ahadun qatt kenn masu koo yéem dara da koo yéemul illaa du taqi lulul koo xam ne boroomu ragal yàlla la kooku moom mooy da lay bëgg da lay yéem da yéemu ci yow ndax xam na ne loolu mooy li am solo te loolu la boroomam subhaanahu wa taala di xool ci biir nit ñi kon nag affaire yaa ngoog kon nag gis nga mbir yi nekkul loo xamante ni nii peuple yéeg ni ñu mel ni mu def xeeri rek judadun biid wax yeneen yi suud yooyu rek benn la niñ mel xeer yoo xam ne dangay gis yi dañoo ñuul yi weex yii mel neneen loolu est ce que dafa tax mooy da dañ koo def ngir xeer yi di tojante di mbëkkanteeka kii ku nekk ku ku dajeeg sa morom wala ku dend ak sa moroom ne puus ma jógal fii déedéet mooy ne loolu nit ñi suñu borom daa def ñii di ay nit ñu mbokk les les asiatique fële mu def ñii ñu weex yenn ci ci arab yeeg lenn ci Europe ak européens yi def ñële ñu ñuul ay ay asie ki ay côté euh, Australie ki Afrique def ñeneen ak ak Amérique yooyu est-ce daa def ngir ngir ñuy boot di wante ku nekk ku gis jàpp ne man le blanc moo gën le noir wala la noir jàpp ne ñun ñooy ñooy ñooy ñooy cosaanu nit ñi nag lu si ci ñun la bokk waxi caaxaan yooyu mooy waxi lan kon nag ñun ñooy maamu gaa yépp ñun ñooy ñi gën a tedd pharaon yi nekk fi naan ay pharaon yi ay noir lañ woon ay wët tal ko ci loolu mooy yëf yu tardé yooyule est-ce que yàlla looloo tax mu def leen déedéet dafa def rek ngeen ñu xamante bu ko defee ñu gën a soppante xam ne ah xoolal rek suñu boroom subhaanahu wa taala nga gis à travers loolu moom muy al musawwir moom miy joxe melo yi nga xam ne ku am melo boo man di am suñu boroom subhaanahu wa taala moo manifesté wu ci tur boobu à travers di al soo musawwir mooy ki nga xam ne mooy joxe ay melo mu jox melo kii mu weex jox kii melo bu xonq jox kii melo wu ñuul jox kee mu xeereer jox keeru mboq loolu lépp nga gis ci euh, euh, diversité am dindu yàlla nga daal di yéemu ci loolu le sopp nit ki ngir ne boom moom moom ci buur yàlla la jóge te mooy ki ko fi neel loolu de lañ waroon a xalaat waaye nekkuñ fi bu dee noir rek nga commencé yow mooy ne yow say action yépp yaa ngi xool ana lan lañ def noir yi ba nga jóg di xeex mooy ne gaay mekk communautarisme gu bon goo xamante ne ak racisme gu bon gaay nga xam ne lu xew daana noir ak ab ab ab blanc moom bu ñu jotee gars yi bu dee blanc bee euh, moo dóor noir bi ñu ne racisme du ñu xool sax ne est-ce que du rek problème entre ñaari nit ñoo xam ne comme ni muy xewee ci biir wolof yi ñaari wolof bi xeex kese est-ce que loolu xew benn wolof ak benn tubaab bi xeex noonu kese est-ce loolu du ñu ko xool waaye dañuy tëb rek ne ak racisme ngay tëb fële moom côté yahudi caaxaankat yi naan ak antisémite ak yëfi caaxaan yooyu gars yi nekk nga xam ne lu ñëw rek ñu suñu borom moom nag loolu du diineen islaam suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu continue mu ne qaalatil araabu aamanna qul lam tu'minu walaakin quulu aslamna walammaa yadxulil iimaanu fii quluubikum wa in tutii'u allaha wa rasuulahu laa yalidkum min a'maalikum shay'an inna allaha gafuurun rahiim mu ne qaalatil araabu mu ne kaw-kaw yi ne nee nañu amanna kaw-kaw yi gisoon nañ leen ci suuratu ba kon jarul ñu fiy nekk di waxaat ñooy ñan kon mooy daal kaw-kaw yi les campagnards lañ doon waxtaaj bu xale waa boi les hoho mooy les kaw-kaw les campagnards jóge ci village yi ñoom dañoo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan amanna ñun de gëm nañu yàlla suñu boroom subhaanahu wa ne aadéet xul waxal yow alayhi salaatu wassalaam nee leen lam tuuminu nee leen ne gëmu ngeen de mooy amagu ngeen darajaay imaan ndax kat mbir yi dafa am ay darajaat comme ni ñu ko xame woon ci xadiisu sayyidina jibril alayhi salaatu wassalaam le fait que mu ñëw laaj anil iman anil ihsaan wal anil islaam wal iman wal ihsaan loolu mooy wan ne yooyu yemuñu mooy ne bu ñu bu dee dañoo wéet bu dee ne dañoo wéet ihsaan kese ñu tuddee ihsaan mooy ne imaan ak islaam ci ngi ci biir waaye bu ñu tuddee imaan képp foo xam ne moom kese lañu fa tudd mooy lislaam ak yooyu yëpp a ngi lislaam a ngi ci biir bu ñu tuddee lislaam kese it yooyu yëpp a ngi ci biir waaye bu dee dañ leen a boole foo xam ne dañu tudd ñetti yëpp mooy ne ñoom yemuñu te al imaanu yemun ak al islaam al tamit yemul ak al iman bi nga xam ne moo ci gën mooy bi gën féete suuf mooy al ndax loolu moom manoo prétendre iman manoo prétendre ihsaan te yow im al mooy wommatu nekk jullit bu leer loolu boo nekkul jullit mooy mënoo nekk en dehors de door dehors de l'islam ñu lay woowee al maqama loolu moo tax gaa xamul dara jàpp ne man ngaa nekk juif nekk ku baax wala nekk chrétien nekk koo xam ne ku am dara fa yàlla nga ku baax nag bokkul ak kuy def action bon et nit ki mën naa def ay action humanitaire nekkub athée loolu am na di def loo xam ne acte yii nii nii lu baax la de ci nit ñi loolu kenn waxu la loolu waaye fa buur inda allahi te buur yàlla li muy xaar na ci nit ñi mooy in moom da leen a bind indi leen fii ngir ngeen jaamu ko moo bind nit ak jinne ngir lan ngir ngeen jaamu ko kon loolu jaamu jooju lay xaar ci nit ñi léegi nag loolu kon dañuy xamante ne nit manu la nekk en dehors de l'islam ñu naan sawaay vraiment mu ngi ci kaw waa ji daal mooy rafetal rafetalkat bu rafet yaay moom daay maqaama ihsaan man na ko am mukk bala ngaa woote mooy yow boo fi nee même nekkub jullit mais def loo xamante ne def na nga nekk murtad yow gars dañoo mën la toog di woote ay maqaama yoo xam ne naan yow ràngoo nga waa joo xam ne yi nekk farata ci diine la taxaw ne maa bañ defar la dara dul farata ci man mais kooku xanaa xamu ngeen ne yéefér la bu yàgg léegi nag kooku nan ngeen mën a taxaw di prétendre naan am na benn daraja fenn mooy xanaa de du ci yàlla fii moom du buur yàlla moom du ci yàlla du ci lislaam du ci dara xanaa ay darajaay or or or or lislaam la te loolu darakaat la tudd mooy kaaf la waaye du ay darajaat kon nag suñu boroom ne mooy kaw kaw yi dañoo ñëw mu ne kon qaalatil arabu amanna kaw kaw yi kon dañoo ñëw am nañu ne mbooloo ci waa banu asad comme ni nga xamante ne nii gis nañu loolu la mu Mujaahid wax mu ne lii dafa wàcc ci waa Banu Asad ibn Xuzayma inshaa Allahu taala ñoom ñii war nañ leen a gis seen délégation comme ni ñu ne ci délégation yi nii nekk ci délégation wu waa banu tamim war nañoo gis ñi nga xam ne mooy waa délégation wu waa banu wasad ku mel ni al imaamu mujahid rahmatullahi alayhi ne aaya bii nii dafa wàcc aaya yi dañu wàcc ci waa banu wasad ndax ba ñu ñëwee ñoom dañoo ñëw naan nag di wane ne ñoom daal gëm nañ yàlla ay way gëm nañ yàlla ta xeexuñu te tamit mooy kenn xarewul ak ñoom ngir ñu gëm yàlla dañoo wommatu ñëw gëm yàlla ay wane ne daal ñoom daal def nañ yu baax yoo xamante ne nii ñooy ne dañoo nangu diine ji loolu nag ab bonus la boo xam ne moom lañ war a am nag ca boroom bi subhaanahu wa taala suñu boroom nag ak ñëw naan gëm nañu yàlla di wootewu daraja yoo xamante ne mooy wa ahlul iman te ñu ngi dóora ñëw ne qaa moom la naan qaalatil arabu aman na mu ne kaw-kaw yi de nee nañu aman ci waa banu asad kon ci wax boobale ñu ne ñoom dëggam nañ suñu boroom ne mukk mukk qul waxal yow alayhi salaatu wassalaam tontu leen ne leen lam tu'minu nee leen gëmu ngeen de walakin qulu waaye li am ba des mooy wax leen lii nee leen aslam na nee leen wommatu nañ te dugg nañ ci lislaam kon lii dañu ci gise ne kon am na différence bu baax entre al iman te tamit dañ cee xame ne l'islam moo gën a féete suuf que li nga xam ne mooy al iman ndax kat ñoom ba ñu prétendre di woote li nga xam ne mooy darajatul iman suñu boroom daf ko dàq ci ñoom ne leen déedéet waaye dem leen ci étage bi gina a suufe mooy al islam nee leen woon mu ne leen walakin waaye li am males xóolu wax leen aslam naa wommatu nañu jébbalu nañu walammaa yadxulil imaanu fi quluubikum li tax lii nag mooy lislaam da mooy ngëm yàlla dëgg dëgg xaqiiqatul imaan dafa duggagul ci seen xol manu ngeen ñëw léegi rek ne yéen léegi nekk ngeen ñoo xamante ni àgg ngeen mu ngi mel ni waajoo xamante ni nii tey la dugg waaw dugg ci eh, université bi tey tey ne waa ji man yor naa darajaay darajaay maîtrise waaye yow nga ne yor naa darajaayu thésar te yow kat yow démb rekk nga am bac dugg si rek ne yow léegi ñu ñu daal di lay jël première année médecine nga ak si rek ne man nag fii mu ne thésar la ci wàllu médecine dañ naan la bu fi nekk thésar xam nga ne doo thésar neel rek étudiant nga ndax étudiant moo gën a large te moo gën a suufe nekk thésar mooy ne man ngaa étudiant bu ne thésar bu ne étudiant la waaye du étudiant bu ne thésar la loolu mooy ahlul iman mu'min bu nekk muslim la waaye du muslim bu ne mu'min la kon mu ne leen mukk bu leen wax loolu wax leen ne aman na nee leen ne leen aslam na nee leen wommatu nañ te dugg nañ ci lislaam ndax kat walammaa yadxulil imaanu fi quluubikum ndax kat ngëm yàlla dëgg-dëgg ngëm yàlla duggagul ci seen xol yi wa in tuti'u allaha wa rasulahu te yëg leen ne nag yëgal leen te wax leen yow alayhi salaatu wassalaam nee leen wa in tuti'u allaha wa rasulahu laa yalitkum min a'maalikum shay'a te bu ngeen toppee buur yàlla subhaanahu wa ta'aala wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam laa yalitkum du leen wàññil min a'maalikum ci seen jëf yi shay'a dara mooy ne boo xasee gëm yàlla moom la jëf bu fi nekk naan boo man sama si naafile ma naafile woon baabuur yàlla comptabiliser ko waa keroog saraxe naa un million de ah loolu le mbaa buur ko wala nekk fi naan ah bon man yër seetaat de est ce que man sawaay sama naafile borom bi subhaanahu wa taala ah sawaay jàkk ji def naa ci lu bari de est-ce que buur yàlla nag daal dina koy comptabiliser kon nag ni may def na ko gaa yi yëgal ci nit ñi ba ñépp xam ne man maa joxe lii suñu borom ne déedéet bu leen def lool de bu dee ne defoo ko ngir xërtal nit ñi te yow mooy ngistal sori la mooy loolu du nekk ci baabu ngistal waaye mu nekk ci baabu nit ñi wan nit ñi ne am na ñuy mën a def lu baax comme ni ngeen ko doon dégg ca Sayyidina Usmaan al-Mi'taa radiyallahu anhu am na ñu koy def ba léegi bu ko defee borom daraja yeeg borom alal yeeg borom barke yi daal di def ni yow loolu lu baax la waaye bu dee mbir ngistal suñu borom subhaanahu wa ta'aala nee na loolu bu leen ko def de wa in tuti'u la te yéen ñii di wax naan aman naa yéen kaw-kaw yéeg julli ñi yéen ñépp rek képp ku topp buur yàlla wa rasulahu ak ndawam bi na nga yëg ne gëm ko di jëf laa yalitkum min amalikum du leen wàññil seen ngëm yàlla shay'an bés bu ngeen fexee ba àgg darajaay iman bëgg leen seen imaan goo gële ak seen julli buur yàlla du ko wàññi dara la ci dul wàññi déedéet du wàññi dara ci seen jëf yi du leen wàññil dara inna allaha ndax buur yàlla mais du dara ci seen jëf yi inna allaha ndax buur yàlla ghafuurun mooy moom sax aji jéggalaa kon la rahimun aji yërëmaa ñu boroom teg ci ci aaya mu ne innama almuminuuna alladina aamanuu billahi wa rasulihi tumma lam yartaabuu wa jaahaduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum alsaadiqun ginnaaw bi mu leen nekkoon bu leen wootewuk iimaan waaye wootewuleen ak ihsaan ak ak ak ak islaam mu ne leen nag léegi nag mu wan leen lan mooy imaan dëgg-dëgg ak ñan ñooy way ngëm yàlla ñi mu ne innamal mu'minuun dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñii rekk ñoo gëm yàlla ñu melul nii gëmoo yàlla de innamal mu'minuun dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi alladhiina mooy ñi nga xamante nii aamanu billahi dañoo gëm boroom bi subhaanahu wa taala dañoo gëm sura boroom bi wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo gëm boroom bi ba moo leen mën a tërala la yatte dañoo gëm boroom bi ba moo leen war a wax def leen ñu def moo leen mën a wax bàyyi leen ñu bàyyi waaye loo lële kan moo leen koy jottali wa rasuulihi gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ndawam bii moo leen koy jottali ginnaaw bi ñu gëmee loolu mu sax ci seen xol di nekk loo xamante ne nii benn uragan mënu leen a yëngal moo tax mu ne summa lam yartaabu te ginnaaw bi ñu gëmee lii mu sax seen xol yi lam yartaabu duñu dengi dengi du benn ngelaw lu fëkk bu bu jóge nee rek daal di leen dengi dengiloo ci bi la ñu gëmoon moo tax jullit danga war a am principe yu dëgër te looy nag nit manu koo am lu dul sa tawxid baax gis nga bu sa tawxid dëgërul te jiituwul ci yow lu ñëw da lay fëkk looloo tax nga gis gaa yu bari boo gisee ñenn ñi nga xam ne boroom aqidatu sayyi'a boroom pas-pas yu ñaaw yi man leen a gaaw fëkk yóbbu comme mina shi'ati wa ghayrihim comme chiideeg ñooñu mooy mooy ne gaa yi ni ñuy gëme ci boppam moo des mooy ne dañoo jàngul imaan sax dañoo xamul mooy lan xamuñ tawxiid principe yi nga xam ne manu la fondamental yi nga xam ne mooy les préalables amuñu ko moo tax ku ñëw rek baaje leen ci leen benn idée bu rafet nii rek bu ñu taaral ak ña koy wax yor dara yu rëy ak seeni tur seeni sant tax gaa yi ne oh ñii ñoom manuñoo bañ a wax lu dul noonu te loolu waxoon nañ la ne Sayyidina Ali ibn abi taalib radiyallahu anhu waxoon na da ngeen di teg dëgg ba pare jël leen dëgg ba pare ba am dëgg ngeen door cee natt nit ñi waaye bu leen jël nit ñi ba pare di natt dëgg naan ay wa dëgg kaay yow nga jaar ci diw bu ñu seetee ne yow dëgg dëppoo gaag li muy wax ñu xam ne yaay dëgg boo wuteeg moom li wax ñu xam ne doo dëgg seydina ali ibn abi taalib amirul mu'minin radiyallahu anhu mu ne mbir yi nag du demee noonu de dëgg moo war a taxaw ba pare kuy ñëw ñu nattale ci dëgg boo dëppook moom ñu ne nii kii de nitu dëgg bu dee dëppoowul moom nag ñoo xam ne yow nitu caaxaan nga doo nitu dëgg kon nag affaire yi loolu la mooy al dafa war a sax ci xolu nit moo tax lool mooy lu njëkk lu nit war a jàng mooy al imaanu billah wa rasulihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yawmil aaxir ak tamit te loolu mënoo leen gëm te gëmoo ñi nga xam ne kat diine ji ñoom la jaar muy saxaabatul kiram alayhim ridwaanullah kon nag summa lam yartaabu te duñu dengi dengi ci seen ngëm yàlla goo gële du technologie bu génn rek ñu ne a ah, lii de day wane na kon xadiis yalam doon wax moom daanaka mën nañ ne rek ah, bon yii daal mën nañ ko classer léegi kollu keesu dossier classé ndax kat technologie moom lii te loolu kan moo la wax loola le summa lam yartaabu te ñu gëmee duñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy dengi dengi bi amwaalihim ci wajaahadu ñu daal di jihaad ginnaaw loolu le mooy bi ñu gëmee yàlla ñu nangoo jihaad bi amwaalihim ci seen alal yi bu lislaam soxla sancay borom bi subhaanahu wa yi mu dee ne chantier yi dañoo soxla ñu daal di ñëw wa am ñu ñu daal di gër ko génn seen alal yi bu dee so lislaama soxla ñu génn seen alal yi wa anfusihim waaye nangoo jihaad ak seen bakk kan yi bu ko defee seen bakkan yi ci boppam mooy bu dee ne tey moom dee foo xam ne lislaam lam fa soxla mooy yéeg ci ay tomahawk waaye yéeg ci ay avion yéeg ci ay paradis sauter ngir mën a defal l'islam waaye tamit jóge na la jël ci ci les avions de chasse waaye char de combat yi wala yooyu bu dee loolu la tamit moo fi mooy jihaad bi nga xam ne xarat lay doon ci nit ki wala nga xam ne loolu imaam dina la hee jóg leen wala ñu songu dëkk bi wala loolu walla sax waa ji def ko taw ngi gis ne moom mbir mi daal comme que fardu kifaaya la moom pare na ngir bokk ci mu ne ñooñu mooy ñi gëm yàlla de ñuy jihaat ci seeni alal ak seeni bakkan fii sabilillah ci yoonu yàlla nag waaye du fi sabilu seenum réew fii sabili seenim réew moom suñu borom waxu ko surtout loo xam ne see sabili seenim réew mooy yéen yéen a tooñ ba pare ñu ne leen ay wan dem leen ngeen bombarder gars yi duma leen wan leen ne yéenay diw loolu moom bu yeboo nga bañ ndax amoo droit di songu ñoo xamante ne yaa leen tooñ loolu moom amul dara ay ay les kii de l'armée oblige yooyu yëpp waxi caaxaan la loolu lépp li leen féete kaw moom lañ la doon wax sànq ne la mbir yi mooy an alladina amanu billahi billaahi wa rasuulihi mooy ñi gëm yàlla ñi gëm yàlla dëgg-dëgg innamal mu'minuun alladiina aamanu billah ñooy ñi gëm buur yàlla wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam moo lay tërala lay àtte moo lay wax lii ngay def moo lay wax doo def lii kon keneen ku la fi nar a wax loolu xaraam def loolu lu nga bañ ndax laa taata fi ma fi illa taata fi maasiyatillah laa taata illa bil amul toppaate kenn du topp kenn ci mooy yàlla te tamit kenn du topp kenn lu dul ci li nga xamante ne mooy njekk kon nag affaire yi loolu la de kon fi sabilillah mooy ci yoonu yàlla li takuuna kalimatullahi hiya kalimatullahi hiya al-ulya ngir baatu yàlla kàddug boroom bi di laa ilaha illa allah muhammadur salawaatullahi wa salaamuhu alayhi féete kaw mu ne ñi mel nii nag ñii ñooy ñi gëm yàlla dëgg dëgg gëm yàlla ak tam sallallahu alayhi wa sallam du ñu jengi jeng du ñu dengi dengi du ñu nekk ci dut yu wiirul yoo xam ne du jeex wajaahadoo ñuy jihaad ci seen alal yeeg seen bakkani ci yoonu yàlla mu ne ulaayika joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe ñu ràngoo hum ñoom de as-saadiquuna ñooy ñi am darajaay saadiq ñooy ñi dëggu dëgg dëgg dëgg xul suñu boroom teg ci ci soar ci aaya bi nga xamante ne mooy seize qul atuallimuuna allaha bi diinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu bi kulli shay'in alim mu ne qul waxal alayhi salaatu wassalaam atuallimuuna annaas waxal waa banu asad boobale ci waxu sayyidina mujaahid ak ñi ànd ak moomu ci mbooloo mooma la ci waa Banu Asad di puukarewu di wax ne mel ni ñoom daal ñoo am faveur ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne atuallimuuna an-naasa bi bi diinikum ana naka ngeen di yéen daal yéenay xamal buur yàlla daal seenu ngëm yàlla buur yàlla mi nga xam ne ya'lamu ma alxafi moo xam li nëbbu moo xam ma zahar moo xam li feeñ wa a'lamu ma nga xamante ne nii mooy li nëbboog li feeñ est ce que ko ngeen di yëgal di ko xam di ko wanal ne yéen daal yéen a ngi ci wax ji ngeen naan ñoo gëm yàlla est ce que buur yàlla soxla na nit di taxaw naan ko gëm naa yàlla ngir moo xam ne gëm nga yàlla atu'allimuna an-nas atuallimuuna allah ndax da ngeen di xamal di xamal buur yàlla ndax da ngeen di jéem xamal yàlla bi diinikum ci seenu ngëm yàlla naan yéen yéen daal yéen a ngi ci iman moo tax lii nii ku bëgg appartement ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy jikko yi doo ko mooy yow doo def dara jàpp nga def na dara ndax dangay xam ne jëf ci kat kii jëf dëgg-dëgg mooy buur yàlla subhaanahu wa taala mooy ki nga xamante ne nii moo la tawfiixal def la jullit waaye tawfiixal la may la xam-xam nga xam ni lii jëf lu baax la ba pare mu may la tawfiixu nga def ko ngir moom def la taw tawfiix nga koy def ngir moom loolu lépp boo ko xamee mooy da ngay xam ne kon man du man maay ci jëf dëgg-dëgg de buur yàlla mooy ki nga xamante ne nii moo leen bind moo leen bind bind seen jëf yi kon loolu ngay xam kon nag doo nekk fenn di puuk réew ak di ngand ngandloog yëkkati say mbagg di wan yaa def dara waaw di wan ne daal vraiment nag je suis un grand quelqu'un mukku loolu boo bëggee am appartement ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis ngi yi ñu fi wax nii yépp bañ jógee bañ tàmbalee ba léegi il faut nga nekk koo xamante ne nii yow booy xool nit mooy yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum boo bële mooy yow fokk nga nekk koo xam ne booy xool nit ñi du seen couleur ngay xool jamais bul distinction entre kii Cheikh Arabi la kii Cheikh Ajami la wala yooyu kii man moom ci sama tariqa la bokk Cheikh Tidiane la wala Cheikh Muridi la wala Cheikh Qadiri la kon nag ci kaw loolu man ci laa leen di fonke ci laa leen di bañ a fonke in kaana min al fa ahsan wa in kaana min al déet loolu waru la demee noonu naan man daal bu dee ab sëriñ la ci murid yi daal mooy ma teg ko ca kaw a kaw bu dee sëriñ la boobu leer na ma ne xam-xam bi leer na comme kële ma wàcce ko ci suuf parce que boo bokkuñ tariixa déedéet yow fekk yaa ngi mel noonu mooy na la leer ne amagoo appartement ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam te tamit booy xool nit ñi yow doo toog naan les arabes yii ñii mel walla ñii les occidentaux yu mel noonu yu mel noon yow doo xam loolu li ngay xam mooy julit te tamit mooy li waxoon keroog boo fi toog dara jiyee xew nga naan est-ce que ab sénégalais bokku ci buñ leen a bokku ci nga ne alhamdulillah képp ku mel noonu moo xam wax na ko moo nekk ci xol bi te loolu moo dëggu ci moom kooku na ko leer ne xaajagu am benn pukus ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam tas foofu sax pukus amu fa mooy luñ la bëgg a wax lu nu ndaw ndaw ndaw amoo fa dara yow moom waxuma la fooy teg sa tànk rek amoo ko fa waxatuma laa ngay yaakaar li nga xam ne mooy ci xujuraat yi ñooy ne kon loolu lu jara bàyyi xel la waaye it ku bëgg am appartement ci kër yeneen bi alayhi salaatu wassalaam doo nekk koo xamante ne nii da ngay yow sa ngëm yàlla geeg sa jëf yi ngay def doo fi nekk di ci puukarewu day wan yàlla naan maa def lii di wan nit ñi ne naan haa gis ngeen maa def lii déedéet yow defal ta xam ne buur yàlla mooy manifeste ay jëf yu baax à travers yow kese waaw ah, kon noon ngay mel te tamit nga fexe mel ni mu wax ne innamal mu'minuuna alladhiina aamanu billahi wa rasulihi thumma lam yartaabu wa jaahadu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaayika humu saadiqun mooy ne foog nga ràngoo lii boo fu bëggee am për boo bëggee am ci appartement yooyele suñu boroom kon nag te tamit lii mu mujjee waxit nga bañ koo mel mooy di def loo xam ne sa diineeg sa julli yeeg yooyu nga mel ni da ngay wan yàlla ne haa gis nga li ma def mooy kon de mérité naa aljana fii nag mooy mérité naa nag ami taalibe nag ndax fii mu ne jànge naa nag bëj ak si nag loolu nag boroom bi nag danga maa war a defal promotion wala di wan ne man nag àgg naa fii mu ne qul atu'allimuna an-nas ndax da ngeen atuallimuuna allaha bi diinikum ndax da ngeen di jéema jàngal di xamal buur yàlla seenu ngëm yàlla seen diine naan man am nañu iman wallahu te buur yàlla yaalamu mooy ki xam maa fi samaawaati li nekk ci asamaan wa maa fi l ard ak li nekk ci suuf yi wallahu te buur yàlla bi kulli shay'in alim moom de lépp la xam xamaakoon la mooy koo xam ne moom dara nëbbu ko laa yaxfaa alayhi xaafiya amul dara luy nëbbu ci ñoom ana nan nga koy ñëwee naan ko buur yàlla xoolal lii ma def déedéet ndax moom jarul nga koy wax ndax xam na ko te moo takk jëf yi te dina leen ko rétribuer fa man ya'mal mithqaala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara képp koo xam ne jëf na lu néew lu mu néew néew lu mel ni dara ci lu baax dina ko gis waaye ku defit lu gina néew te walla lu tollu ñu dara ci lu yées dina ko gis gis suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu daal di ciy teg ci aaya di set bi mu ne yamunnuuna alayka an aslamu qul laa tamunnuu alayya islaamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadaakum lil imaan in kuntum saadiqiin mu ne yamunnuuna alayka an aslamu mu ne nit ñi de yamunnuuna alayka ñu ngi wane ci sa ak mbaax ku ñu am ci sa kaw an aslamu le fait dañoo tuub moom lañ la waxoon sànk ne ko mel ni al imaam Mujaahid <coughs> rahmatullahi alayhi dane moom ñi nga xamante ne waa Banu Wasad la nako noonu it soloo nañ loolu ci al imaamu Ibn Abbaas mawlaana Ibn Abbaas kama dakarahu al Bazzaar al imaamu abu bakrin al bazzaar raxmatullahi alayhi daal dina koy solo ci al imaamu wa mawlaana ibni abbaasin radiyallahu anhuma mu ne jaa'at banu asadin ilaa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaalu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam aslamnaa wa qaatalatka al arab walam nuq walam tuqaatilka walam tuqa walam nuqaatilka fa qaala rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna fiqhahum qaliil wa inna shaytaana yantaliqu ala alsinatihim wa nazalat haadihi al-aaya yamunnuuna alayka an aslamuu qul laa tamunnuu alayya islaamakum bal allahu yamunnu alaykum an hadaakum lil imaan in kuntum saadiqiin lool nag mooy li nga xam ne moom lañu moom la al imaamu Bazzaar nettali noonu le xadiis boobu imaam an-Nasaa'i raxmatullahi alayhi daldi na koy solooyit ya sunanul kubra muy xadiis bii nii nga xamante ne mooy al imaamu mawlaana ibnu abbaas dane waa banu asad dañu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun de wommatu nañ dugg ci lislaam te arab yi ñoom ñun bi ñuy wommatu dugg ci lislaam arab yi ñoom dañoo xareek yow ba pare ba nga man leen ñi door ñëw alors que ñun dañoo ñëw kese te ñun xare wu ñoo yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nag mbir mi mooy yéen daal yéen ne inna inna fiqhahum qalil ne gaa yi wax lii daal seenu dégg diine seenug dégg-dégg gu sew daal moo néew mooy ñii seenu xam diine noo néew wa inna shaytaan te nag shaytaane kat nag day wax day day day day day léeg day wax ay wax à travers ñi nga xamante ne nii mooy ci seen làmmiñ yi lay wax ndax lii moo leen ko waxloo ngir ñu puukarewu ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee ci la aaya bi wàcc na yamunnuuna alayka an aslamu waaw ndiyu di puukarewu la fait ñu topp yonent bi salaatu wassalaam mel ni ñoom ñoo am gëneel ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam mel ni du ne al inna al fadla wal manna lillahi wa rasulihi xanaa ñoom mel ni mbir mi nekkul ni gënee la ko may yu bari yeeg lépp lillah ñeel na buur yàlla subhaanahu wa taala wa rasulihi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mel ni ñoom loolu demeewul noon ñoom ñu mel ni ñoo am gëneel ci kaw yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne kon yamunnuuna alayk ñu ngi ni ñëw ñoom di daldi mel ni ñoo am gëneel sa kaw an aslamu le fait ñu dugg ci lislaam sans xare sans nga xare leen wala nga yónnee leen ku leen di duma ji wala yooyu qul wax leen ne laa tamunnu alayya islaamakum bu leen ñëw di man di pookarante di wan ne yéen am ngeenu gëneel ci seen gëm gi ngeen dugg ci l'islam balli am ba des allahu bur yàlla yamunnu alaykum loolu kay buur yàlla moo war a puukarewu seen kaw moo war a wane ne yéen ngeen moo war a wan ne yéen wax ne defal naa leen xéewal sàngam ak sàngam ba ngeen gëmmaloo lépp lan moo an hadakum ci moom moo waroon a wax loolu def loo an hadakum la fekk mu mu gindi leen lil imaani ci ngëm yàlla ba ngeen ñëw mën a dugg ci lislaam in kuntum ndax ndeem nekk ngeen saadiqiina nekk ñoo xam ne ñu dëggal lañu ñu boroom di jeexal saar bi mu ne inna allah inna allaha ya'lamu ghayba as-samawati wal ard wallahu basiirun bima ta'maluun mu ne inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla ya'lamu mooy ki xam xayba samaawaati wal ard li nga xamante ne nii mooy kumpe asamaan yi ak suuf wallahu te buri yàlla basiirun aji gisaakoon la bima taamaluun ci li ngeen di jëf mooy dara nëbbu ko kon nag jarul ngeen di wane naan maamel nii kon képp ku bëgg am appartement ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ngay jëf ci lu baax bul toog naan mankat defoon naa lii def naa lii wëg def naa lii kon nag je mérite wala am naa ngëneel goo xamante ne nii il faut nag borom subhaanahu wa taala di ko kii wala di ma wane la daal te yii daal am naa ko déedéet mbir yi daal na lépp delloo lépp ci borom bi subhaanahu wa taala wa qul kama qaalat il ansaar yawma hunayn waxal li ansaar yi waxoon keroog ci ba ñuy séddale hawa màng waa hawazin innal lillahi wa rasulihi ku bëgg am appartement ci kër alayhi salaatu wassalaam il faut nga mel ni waa lansaar allahu akbar gis nga moo tax xoolal appartement bi leen suñu ba suñu leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam jox keroog bi muy séddale mbir yi ñu foog mbir yi a ah, am ci ñoom ñu ne ya ah, yonent bi alayhi salaatu wassalaam de jël na alal ji jox ko ñi nga xam ne ñoom lañ doon xareel jox ñépp bàyyi ñu lool de doy na waar mu boole leen dajale leen di leen wax yi nga xam ne moom la def ba ñenn ñi doon wax ne moom bu ñu bëggee xare ñu wooñu waaye bu ñuy séddale màng mi ñu jël ko jox ko ñeneen alayhi salaatu wassalaam daal di leen dajalelu ne leen nag leen de dégg naa lii ngeen wax <coughs> wax leen ne bu leen neexoon ngeen wax bu ngeen waxee ne wax ngeen dëgg te dinañ leen dëggal bu leen neexoon ngeen ne dañ leen a génne dañ laa dàq ñu daal di lay fat dañ laa maltraité ñu daal di lay fat ñu lépp daal loolu lépp bu ngeen ko waxee dëgg la de waaye ndax waaye mu ne leen ndax fekkuma leen woon ngeen réer buur yàlla daal di leen gindi bii alastum dullaala fahdaakumullahu bi ndax fekkuma leen woon ngeen sànku ngeen newoon ci sànk goo xam ne shafa jurufin minan naar mooy ne yow ci peggu safara ngeen newoon ndax mooy jaahiliya gi ngeen newoon woon ak ray mooy man sa moroom duma ak mooy yàlla ak bokkaale ko est ce que fekkuma leen woon ci lëndëm yoo yële fa hadaakumullahu bi gis nga tamit gis nga alayhi salaatu wassalaam lim ñuy jàng mooy li aaya wax fii lal kii de mooy ne delloo leen lépp ci yàlla mu ne fa hadaakumullah buur yàlla gindi leen waaye nag daa am fu muy bii man yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen ni ñu wax yépp waa lamsaar di jooy nit ñi ñépp di jooy ci biir tànt bi dellu lépp na inna al wal man lillahi wa rasuulihi allahu wa rasuluhu amen ne loolu de buur yàlla mooy lii wax ba jàpp ne am nañ gëneen ku tax ñu war ñoo jox ci màng mi de loolu de buur yàlla yonent bi alayhi salaatu wassalaam la yelloon ne ñoom ñooñu gindi ñooñu def lépp kon ñu ne ñoon allah lil allah buur yàlla subhaanahu wa ta'ala innal fadla ngëneel wal man na ak li nga xam ne mooy may ak tamit la fait ñu manoon ne maa la defal lii di lim def yi yu ñu jëf loolu de buur yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam la moo tax xoolal appartement bi leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam jox muy gën ji dëkkuwaay moo tax keroog mu ne leen atardawun an yadhhaba an-naas an tadhhaba an-naas bil amwaali wash-shaati wal-ba'iir wa antum tadhhabuuna bi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam ilaa rihaalikum mu ne leen ndax gërëmu ngeen <clears throat> nit ñi fii buñ jógee Hawazin gii fii ci Ji'irraana fi nga xam ne ci laay séddalee màngum Hunayn est-ce que gërëmu ngeen nit ñi mooy ñii ma jox ci maslamatul fath jox Abu Sufyaan saa gëléem Ikri ñoom ñële ñoom Ikri ñoom ñoom Ikrima saa ñoom këleen ñoom su Suhayl saa jox gaayu ñoom al-Abbaas ibn Mirdaas sayyidu <clears throat> bani sayyidu bani uh, Uyayna bani fazaara al-Abbaas ibn Mirdaas sayyidu bani Sulaym al-Aqra' ibn Haabis sayyidu bani <clears throat> bani bani Sulaym ah, <clears throat> banu fazaara mooy al-Abbaas mooy Uyayna ki nga xam ne mooy banu Sulaym seen sang mooy al-Abbaas ibn Mirdaas ki nga xam ne nag mooy sangu waa banu wa al Aqra ibn Haabis mooy sangu waa banu Tamim gi nga xam ne moom loo ñoo waral aaya yi ci suuratul Hujuraat suñu boroom ki ne leen est-ce que bëggu ngeen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne waa Ansaar est-ce que gërëngu ngeen nit ñi dem yóbbu alal yii ma leen jox ci géléem ak i xaalis ak bëri yéeg xar yéeg yooyu ñoom ñool bu ñuy ñibbi seen kër yi loolu la yóbbu ñi waa banu sulaym bu ñuy dem ilaa bani sulaym yóbbaaley géléem waa màkka dem yóbbaaley géléem waa ta dem yóbbaale ñeneen ñu nekk yóbbaale waa banu fazara kantaa yéen waa lansaar ngeen bu ngeen di dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ngeen yóbbaale ki nga xam ne mooy ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ci seen kër ya moo tax mu ne leen woon almahyaa mahyaakum walmamaatu mamaatukum dund gi mooy seenu dund sama dund mooy seenu sama génn àddina mooy seenu génn àddina allahu akbar mooy sama lépp ngi ci seen loxo parce que ñoom ñoo remplir li nga xam ne moo nekk ci suuratul xujuraat mooy ne ñooñu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam fu may génn àddina ci yéen laay ne te foofu la sama bàmmeel di ne almahya almahya mahyaakum wal mamaatu mamaatukum kon nag mbir yaa ngi noonu mooy ne gis nga loolu waa Ansaar am baraw gaa yépp moo tax mu ñëw ne leen al an ansaaru disaar wanna al ansaaru shi'ar wannaasu di thar mu ne leen lansaar yi ñooy sama mbubbum biir ñi nga xam ne ñooy tafu sama yaram ndax jege guñ ma jege ndax ñooñu ñoo am appartement ci këram ñooñu ñoom la boole ci boppam taf ci boppam te loolu la suura loxo joraat di jàngale mooy loolu waa lamsaar dañ ko remplir moo tax suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne lamsaaru shi'ar ne lamsaar yi ñooy sama mbubbum biir ñoo ñi tafu ci man wan naa su ñeneen ñi nag yeneen nit ñi shi'ar non disaar ñoom ñooy sama mbubbum mi féete ci biti te xam nga ne moom mbubb yooyu mbubb yi takkoo ak yaramu nit ki kooku moo gën a jege nit ki kat yére yi nga xam ne bu ma solee bi yére jël li ma njëkk a sol teg jëlul ngandum garaabu bu teg ci kaw lan moo gën a taxoo sama yére mooy li ma njëkk a sol mu ne loolu mooy lan saar yi ñi ci des nag mooy yére biti lool lan moo leen ko may mooy dañoo respecté te ràngoo li nga xam ne mooy li nekk aadaab yeeg yi nga xam ne ñoo nekk ci suuratul xujuraat gis nga li mu jeexale foofu mooy ne à lan la leen may ne leen man sama dund foofu la moo tax tuufi bëgg a dem ziyaara xabru yonent bi alayhi salaatu wassalaam foo ilaa makka boo demee makka doo fa fekk dara fan nga jëm ilal ansaar ansaaru rasulillah ansaarullahi wa rasulih ñooñu ñooy ñi dimbali boroom bi subhanahu wa taala ak dawam bi sallallahu alayhi wa ba ñu tuuf loo xam ne kenn tuufu ko comme ñoom allahu akbar mooy seen suuf moo tax moo gën ci suuf yi fa ñu denc leen ci bi alayhi salatu mooy xayru biqa'il ard mooy xabruhu sallallahu mawdi'u xabrihi te moo gën a sell moo gën a fan la ca wàllum saan nga xam na ñooñu boole leen ci boppam ndax lan ñooñ ñooñu ñooñu ñoo mérité am xujura am ay xujuraat ay appartement fikir alayhi salatu wassalaam kon loolu mooy aaya yi nga xam ne ñoo ci keroog isaar bii ci suuratul xujuraat te nekk li nga xamante ne nii lu am solo la kon nag nañ ci bàyyi xel fexe daal di ñaan suñu boroom subhaanahu wa mu dëppaale ñu nga xamante ne nii dinañu ko mën a matale dinañu ko <clears throat> mën a matale ci barke weer wii nga xam ne ci nañu ne muy weeru dul xijja nga xam ne am na ñoo xam ne tey mooy arafaat ci ñoom di leen di tey nga xamante ne nii mu dëppoog le 20 août am na ñoo xam ne tey lañ jàpp loolu comme ni mu newee fële ca Makka ak ñi ànd ñoom foofu la nga xamante ne yàlla na buur yàlla nangul ñépp am na ñeneen ñu ko jàpp suba waaye num ci man di doon mooy mooy tabaski dans deux jours ab ñu ne suba ñooñ ñépp yal na leen boroom bi subhaanahu wa taala nangoo nangoo jàpp nangoo lan nangu seeni jaamu yàlla gi nga xam ne moom lañ ci jëf ak li nga xam ne moom lañuy ñuy ci kanam te def lépp li wajihi taala te ñu bañ moo boole ñi nga xam ne ñoom yamun nuuna dañuy ñëw di wane ne ñoom ñoo gëm ñoo def lii gis nga dem naa màkk fii waaye yaw j'ai payé un kon nag affaire bi damaa war a toog <coughs> buur yàlla lii dem maa ko def déedéet yàlla na mujj bu ñu boroom bi subhaanahu wa taala boole ci ñooñu kon yàlla na nangul ñépp te defal ñu xéewal yi ci weer wi ak li nga xamante ne mooy yawmul hajjil akbar ak yi nga xam ne bésum Arafat yooyu yépp waane ya fay yi nga xam ne ñoo fay rot ci li nga xam ne mooy ci ngërëmu boroom bi subhaanahu ta'ala ak yërmandeem yàlla na ko muur ñi nga xamante ne mooy mboole man amana bi sayyidi rijal alayhi salaatu wassalaam mayyituhum wa mahyaahum ñi génne àddina ci ñoom ak ñi nga xam ne ñoo ngi dund waaye it yal na ko may ñi nga xam ne sax ñoom ilaa yawmi diini ñooy ñëw ci ginnaaw yal leen defal lool lépp ci barkeeb suuratul Hujuraat te may ñu ñu am ay ci xujuraatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam boole ñu ci boppam moom suñu bo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika wa ma zalika ala allahi bi aziz wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala <coughs> alihi wa sahbihi ajma'in